wàcc leen bu leen am dara lu ngeen tiit duñ leen def dara allahu akbar léegi ñoom luñ def ñu ñëwaat ci riyaad bi te mooy riwaay imaam al Buxaari da ko indi nag ci barab yu bari moo tax kàddu yi xaw a wuute tuuti mu ne fa qaala Aasim ibn Saabit ayyuha al seen njiit di Aasim ibn Saabit radiyallahu anhu ibn Abil Aqlah ne radiyallahu anhu ayyuhal qawm ee yéen nit ñi yéen ma àndal amma ana ndaal man kanta man bu dee man moom je li may def daal di wax léegi man fala anzilu ala zimmati kafir man <laughs> yéeféer dina ma ne moo ma jox paktam may wàcc di euh, ci li man moom du ko def ndax lan xam na ne ay trahir man lañ laa yarqubuuna fii mu'minin illa wala zimma lañu borom bi di wax ci kanam aay yooyu wàccaguloo ndax tawba la woon waaw waaye xam nañ ko waaw xam nañu yéeféer yi ay xudar dañ ay warkatu ay waraatekat lañ waaw loolu nag ñaaw na jullit mel ni ñoom ci loolu nga gis sax yenn yéeféer yoo xam ne ñoo gën a défend yenn jullit yi wàllu wala yaazu billah waaw mu man ngantaa man moom du ma wàcc ci ay pacte géefi na ah, ah non mooy damay reyanteeg ñoom ba jeex ba ba dee jeex na ba pare mu ne allahumma axbir anna nabiyyak ah allahumma ay suñu borom axbir xabaarel anna suñu mbir wullis ñu nabiyaka sa yonent alayhi salaam ko lii nga xam ne moo ñu dal fii waaw mu ne fa bin nabl sayyidina Asim radiyallahu anhu sànni leen ay ay ay flèche di xeex ak ñoom faqatalu Asima gaa yi faat ko wa nazala ilayhim thalathatu nafar thalathatu nafar am nag ñett ci fukk yi ñoo xam ne ñoom d'accord nañu ne bon nañ def li ñuy wax ala al ahdi wal mithaq ci kóllëre gi nga xam ne ak pacte bi nga xam ne nee nañ moom lañu leen jox seen kàddu mu ne minhum bokk na ci ñett ñooñu mooy ñii Xubayb muy Xubayb ibn Adi wa Zayd ibn Dasinna ak Zayd ibn Dasinna wa rajulun axar ak beneen góor lii la wax riwaay bi wax xoola imam ibn moom li mu wax mu ne bi leen gaa yi ne jox nañ leen suñu pacte li ñu bëgg rek mooy jote dara ci yéen jaar ci waa Quraysh walakum ahdullahi wa mithaquhu alla naqtulakum jox nañ leen pacte bu yàlla boo xam ne ci yàlla lañ koy lañ koy seede que duñ leen faat mu ne fa amma Marsad ibn Abi Marsad wa Xaalid ibn al-Bukayr wa Aasim ibn Saabit fa qaalu wallahi laa naqbalu min mushrikin ahdan wala aqdan abada waaw waaw moom mu ne fii kanta Marsad ibn Abi Marsad Xaalid ibn al-Bukayr ak Aasim ibn Saabit ñoom ñu ne ñoom ñett wat nañ ci yàlla duñu nangul benn yéeféer bokkaalekatu yàlla lu mu naan ñu ab pacte déedéet xam nañ ne loolu ay dëgg sërëx la ab fas lu mu fas naan loolu fu mu ko waaw mu ne imaam ibn Ishaq ne boo tax keroog Asim ci la ne maa illati wa ana jaldun naabilu wal qawsu fiiha watarun unaabilu tuzellu an safhatiha almaabilu almawtu haqqun walhayaatu baatilu wa kullu maa hamal ilaahu naazilu bilmar'i walmar'u ilayhi aa'ilu in lam uqaatilkum fa ummi haabilu waaw waaw waaw wala tazillu an safhatiha almaabilu mu ne maa illati lan mooy sama problème man lan mooy sama ngànt ci may wàcc ci ak yéefar ak yéefar yu ma ne jox nañ la pat te ma yor wa ana jaldun ma nekk ku dëgër am doole naa bi luñ a fet nekk franc tireur samay flèche baax wal xaw su sama flèche fiha watarun unabilu wayow <laughs> yéen damaa foog ne da war a feebar yéen waa yéen waa waa waa waa waa waa waa banu lihyan alors que man sama flèche yi baax na ah sama flèche bi dëgër na sama xe mooy flèche yi buum fi ñu koy def di di di xëcc buum di def ci flèche ci taw yi ko arc bi ak dëgër te baax ma yor loolu lépp nga xam ne day wàcc di jóge ah nga xamante ne mooy ci wet gi flèche ya ma taw yi sànni ni muy demee. ngeen bëgg ma ma man lool ba pare di ko fi bàyyi mooy jàmmarloog yéen di wàcc docilement quoi di rendre lool du am almawtu dee ngeen may xoqatale almawtu xaqun dee dëgg la waaw dee mooy dëgg gi nga xam ne kenn du ci jaas ku bësam ñëw di nga dem wal xayaatu baatilu kantaaneen gii mooy du sax loolu la naan baatil <laughs> waaw alxaqu mal mawtu xaqul loolu dëgg la boo xam ne day ñëw di dal ku ne en tout cas dund kantaa dund gi neen la lay jeex wa kullu ma xamal ilahu nazilu lépp loo xam ne borom bi dogal na ko natt na ko ci jaam kenn jaam bi manu ci dara nazilu dina dal ci kawam bil mar'i lépp lu mu xamal ilahu bil mar'i lépp lu borom bi dogal natt ko ci jaam bi dina dal ci kawam wal mar'u ilayhi a'ilu ta jaam bi can si góor ak jigéen ci yenn ca dogal ba yàlla dogal ci moom moom ca lay wéy dem kon nag yéen waa Banu Lihyan léegi leen ne in lam uqatilkum fa ummi habilu bu ma xare wala jéen tay sama ba samay nday ñàkk na doom waaw mooy tekk du ma dara kon xalaatu ngeen waaw après mu xare ñoom gaa yi daal di koy fat waaw mu ne kon bu ñëwaatee ci raat ñu ne faqato faqatalu ci noonu nag ci lañu faate Aasim mi jiite woon mbir mi moom faat nañu ko imaam ni sax wax nañu Marsad ibn Abi Marsad tamit naka noonu moom loolu la parce que dane man itam dara moo Xaalid ibn al-Bukayr faat leen ñoom ñett waaw léegi am na tamit benn riwaaya bu ne roog Asim muy riwaaya Burayda nee na fa qaala Asim allahumma inni ahmi laka al-yawma diinak fahmili lahmi waaw keroog laata muy faatu dana borom bi maa ngi nii di la aaral sa diine topp sa diine bañ lislaam di wàcc ci kanamu di suufe ci kanamu yéeféer moo tax duma wàcc ci pattugaa yii di kàccoor yi maa ngi lay aaral sa diine borom bi maa ngi lay ñaan nga aaral ma sama yaram waaw ba bu ma faatoo bu ma yéeféer yi mën a def ci sama yaram dara parce que gaa yi nee ñu daa am lu ñu soxlaal Quraysh kon ñii seeni mbir wóoru waaw <laughs> waaw Allahu akbar hein Allahu akbar léegi mu ne Kanta imam Ishaq moom mu ne ko léegi bi gaa yi kon bu ñu ñëwaatee ci riwaayu aba imam Ishaq mu ne gaa yi euh, Riyad bi mu fa qatalu Asima gaa yi daal di faat Asim radiyallahu anhu wa nazala ilayhim thalathatu nafarin ala al-ahdi wal-mithaq minhum Khubayb wa Zayd ibn ad-Dafinna wa rajulun akhar mu ne Kanta ñeneen ñett daal di wàcc ñoom ci seen pacte ne d'accord nañu bon euh, yii nañu jox seen parole ñu ne waaw du ngeen ñu kii waaw mu ne ñooñu ñooy ñan ñett lañ Xubayb ibn Adi ak Zayd ibn Dasin ak beneen waay imaam ni sax nag nee na tudd na ñett ñooñu moom na ne fa amma Xubayb ibn Adi wa Zayd ibn Dasinna wa Abdullah ibn Tariq mooy rajulun axar kon ñu xam ne moom lay doon radiyallahu anhum fastasaru ñu jàpp leen ñoom ñu nangu wàcc gaa yi jàpp leen nag def leen prisonnier Allahu akbar Allahu akbar waaw waaw léegi nag bi loolu amee ñu ñëwaat ci <laughs> Riyad bi ah mu ne falamma stamkanuu minhum atlaquu awtaara qisiyyihim farabatuuhum allah bi gaa yi wàccee ba ñu xam ne wàcc nañ fi ñu yéegoon ba gaa yi am jàppandal ci ñoom man leen ne kirtim téye ba mën leen téye nii téye leen ñu leer naññ seen loxo yi xam ne gaa yi pare ni te jot seeni arme yoratuñu ko ñoom ñu ngi armé wu ba fees nekk ay centaine de personnes ci saase ñu daal di tekki buum yi nga xam ne moom lañ takke woon seen arc yeeg yooyu yeew leen ci bañ ne ngond mu ne qaala rajulu salis ñetteelu waay ji tam mooy kan imam ni sax wax nañu ko léegi ma Abdullah ibn Tariq mu ne lii de hada awwalul ghadr lii mooy première war bu wuteeg li ngeen ñu waxoon wallahi maa ngi waat ci yàlla laa ashabukum man du ma ànd ak yéen ba Quraysh ba Makka du ma ko def inna lii bi haa'ulaa'i uswa yuridu al man ñii ñu jot a rey ñii ah ñii ñu jot a rey yii ñoom Aasim ñoom Marsad ibn Abi Marsad doy nañ ma uswa mooy lan royukaay du ma dem ba ñii fa jarru gaay xëcc ko wa alaju hu fexe xëcc ko andi ko mu ànd ak ñoom mu bañ ne du leen ànd ak du ànd ak ñoom faqataluhu fa aba an yashabahum faqataluhu gaa yi daal di koy rey Allahu akbar Allahu yi daal di koy faat waaw imaamu Ibnu nag moom dane gaa yi du dañoo wàcc rek daal di koy yeew daal di leen yeew waaw moom dane gaa yi bi gaa yi ne dañuy joxe seen mu ne wa amma Zayd ibn Dafinna wa Khubayb ibn Adi wa Abdullah ibn Tariq falanu wa raqu wa raghibu fi al-hayati fa a'taw bi aydihim fa atharuhum thumma kharaju bihim ila Makkah zaadaha Allahu sharafa liyabi'uhum biha hatta idha kanu bi-dhahran, bi marr dhahran intaza'a Abdullah ibn Tariq yadahu min al-qiran thumma axada sayfahu wastaxara anhu alqawm fa ramawhu bilxijaara xatta qataluuhu fa qabruhu rahimahu llahu bizzahraan wa amma Xubayb ibn Adiy wa Zayd ibn Dafinna fa qadimuu bihimaa Makka zaadahaa llahu sharafan. fii kàttan maam ni sax moom da ne gaa yi du dañoo wàcc rek ñu ñu ne leen këkk mi yow dañoo bàyyi ñuy dox di dox jëm Makka ba ñu àgg ak Zahraan muy bërëb bu jege Makka. marru dhahran gaa yi nag ci lañu ci la Abdallah ibn Tariq ba bàyyi gaa génn Makka ngir jaay leen moo xam ne héehée daal di fexe génne loxoom ci ñeem yeewoon ci buum yi bi ñuy takk chaîne bi ñu doon takk ñi ñu ñoom ñu jàpp jël jaaseem nekk ca gannaaw gaa yi ngir xeex ak ñoom dem yoonam gaa yi daal di koy xaañ ay xeer ba fa ko mu ne xabroom mu ngi foofee yal na ko yàlla yërëm radiyallahu anhu mu ne wa amma Xubayb imam ibn Isaaq rahimahullah mu ne kanta Xubayb ibn Adi wa Zayd ibn Dafinna fa qadimu bihima Makka kanta ñoom ñu indil leen yóbbu Makka waaye bon li gën a dëgër mooy bi ñu wàccee lañ ne ne kirtim ba Marru Dhahran ah, ah non non <laughs> yi saase parce que <laughs> mooy la Abu Jahl li nag frère bi al-Harith ibn Hisham defoon euh, <laughs> defoon seen seen mbokk mi rek muy kii euh, euh, nu mu tuddati waay kii Rabi'a seen mbokk mi nga xam ne keroog moom la moom la moom la Abu Jahl ne woon Amir ibn Rabi'a voilà sawaay biñ euh, euh, jox ko seen parole ndax nax leen ngir jàpp ko bi bi mu gàddaayee tam àndoon Seydina Omar daal di euh, gàddaay waroon ànd ak Hisham ibn al-Aas ñu jàpp Hisham ñoom ñu dem léegi biñ demee foofu kii ne Abu Jahlin ak Al-Haaris dañoo génn Makka ñëw ne dañuy jëli seen mbokk mi mi nekk mi gàddaay Yasrib quoi ah ndax ñoo bokkoon yaay bàyyi lañ bokkul dem naan ko sa yaay <laughs> nee na euh, dootut dootut euh, peñewu dootut lekkati dootut naanati fekk gisu mooy seen yaay ñoom ñëpp a bokk yaay Seydina Umar ne abu ne ne ne day day kàcc ne Abu Jahlin mii yow Abu Jahlin da ngay fen xaal <laughs> xaaris da ngay kàcc yéen ñaar yi ay kàcc kan ngeen seen yaay gis nga bés bu ko naaju Màkka wi sonaloon dina soli dàll te dina kerlu ji te bu ko téeñi sonaloon boppam bi dina ko defar te bu xiif na reer ay dina lekk dina naan waaw kon nag bul topp gaa yi dañuy kàcc ba gaa yi nax ko noonu comme niñ ko fi waxe woon mu nooy ngir yaayam ñu dem ba ci yoon wi ba ba say naa war nag bu dee nanguloo ma jëlal sama gëléem gi boo demee gis lu xaw a luus rek dàq ko xam na fi muy ñibbis te moo gën a gaaw seen gëléem yi mais gaa yi dañ koo nax alxaaris ak abu jahlin ñu dem ba ci yoon bi di ñibbi di jóge Medina di dem Makka mu ñu ne ko ah waa suñu doomu yaay yow de xam nga ne suñu gëléem gi daa sonn waaw aller bi mu def dañoo dafa kii dafa gaaf léegi rek ñu bëggoon rek boo ñu mënoon dimbalee sa gëléem gi tamit ah supporter kenn rek ci sa gëléem benn bi kenn rek ci ñu nekk ci beneen bi bi nga xam ne sonn def na aller mu daal di leen gëm wàcc bi mu wàccee ba gaa yi xam ne mu ngi ci suuf rek ñu tëb ci kawam ne ko ko yeew teg ko ci gëleemu boppam duggug moom nag ka naan haula'i ka ka ha'ihi faf'alu bi sufaha'ikum ya ahla makka waaw duggug moom mooy loolu la mooy ci saase lañ lay jàpp ne la kirtim loolu mooy li dëgër moo nekk ci saxiixu imaam al Bukhari rahimahullah léegi nag kon <laughs> bu ñëwaatee ci Riyad bi te mooy riwaa imaamul Bukhari rahimahullah mu ne nag gaa yi daal di Euh, mu ne wan talaqa bi Xubayb biñ faatee kon ki nga xam ne mooy ñetteel bi ta mooy xam nañ ko ma Abdallah ibn Tariq léegi mu des ñaar muy Zayd ibn Dathina ak kan Xubayb ibn Adi léegi riwaay bi mu ne waaw wan talaq wan tuliqa bi Xubayb wa Zayd ibn Datin hatta baa'uhuma bi Makka ba'da waq'ati Badrin fabtaa'a banu al-Haaris ibn Aamir ibn Nawfal ibn Abdi Manaaf Xubayba wa kaana Xubaybun huwa qatala al-Haarisa yawma Badr voilà mu ne ñu kanta ñoom ñaar ñi des les deux rescapés <laughs> gars yi daal di leen waa Banu Lihyaan alayhim min allahi ma yastahiqun daal di leen yóbbu wéyeg ñoom yóbbu leen Makka moom Zayd ibn Dasina muy Xubayb ak Zayd ibn Dasina ñu dem daal di leen fay jaay waaw waaw daal leen fay baasaay daal di leen fay jaay waaw imam ibn Ishaq rahimahullah naka noon al imam ibn Sa'd moom wax na ku nekk kan moo la waaw wax na ku nekk kan moo la jënd waaw dane fabtaa xubayban hujayr ibn abi ihab at-tamimi halifu bani nawfal li uqbat ibn al-harith ibn amir ibn nawfal wa kana abu ihab akha al-harith ibn amir li ummihi li yaqtulahu bi abihi la <laughs> mu ne kanta xubayb ki nga xam ne moo ko jënd ci waa banu lihyaan mooy Hujayr ibn Abi Ihab at-Tamimi nekkoon aliyew waa Banu Nawfal ci waa Quraysh jëndal ko kan doomu al-Harith Amir mi nga xam ne Xubayb ba ko faat keroog Badar waaw mu ne te Abu Ihab bii di Hujayr ibn Abu Ihab di baayam mbokku frère al-Harith la ñoo bokkoon ndey ibn Amir doom ji nag di Hujayr jëndal doomu alxaaris bee eh, Ibn Amir jënd Xubayb ba ngir doom ji doomu alxaaris daal di koy faat Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah léegi ki ci des mu ne wa amma Zayd ibn Dasin fabta'ahu Safwan ibn Umayya liyaqtulahu bi abihi Umayya ibn Khalaf wa ba'atha bihi Safwan ibn Umayya ma'a mawlan lahu yuqaalu lahu Nistaas ila Tan'im waaw moom mu ne Zayd ibn Dasin na moom radiyallahu anhu ki ko jënd mooy Safwan Abu Umayya ibn Umayya radiyallahu anhu ndax mu jël tuub <laughs> li yaqtula bi abi ngir mu jël revanche baayam min faatoon Badar bi Umayya ibn Xalaf mu yées mi ah. bu ñu rayee Zayd moom mooy jël naa revanche su saa bàyyi waaw après Safwan yónni ko benn jaamam buñ naan Mistas benn euh, koo xam ne mooy njaatigéem yóbbu ko Tan'im ngir ñu faat ko foofee ci fa nga xam ne mooy euh, Tan'im siiw na léegi fa Sayyidatu Aisha fi ko nen saa sam waxoon mu dem ci ak gi bi mu amee mbërëgëm bi mu setee mu ne Abdurrahman liñ gisoon keroog Abu Muhammad xadisam ci premier bunt bii bunt bii ñu ne premier xadis ne ko demal nga ànd ak moom ngir mu daal di euh, armal foofu daal di ñëw daal di def umra waaw kon lii la wax kon Zayd ibn Dasin na nee na Safwaan ko jënd kanta Xubayb mu ne Hujayr ibn Abi Ihab léegi nañ ñëwaat ci Riyaad bi moom lan la wax mu ne moom waxul Zayd côté euh, euh, ba rek la wax mu ne kon wan tuliqa bi Xubayb bi ñu yóbbu Xubayb ba ak Zayd ibn Dathina hatta ba'uhuma ba niñ leen di jaay bi Makka Makka ba'da waqati Badr ginnaaw Badar waxuma la après Badar kese après Uhud sax la <laughs> Badar romb na fi Uhud jaar na fi <laughs> te li la koy wan li na male Asim ibn euh, euh, Asim Thabit ibn Abi al-Aqla keroog Uhud la faate ñoom Julaas ak musaafi'a ba seen yaay ñëw waatoon waat giñ wax sànk ne bu ma ko jàppee dinaa naan ci kàngu boppam bi xamr laa ciy naan wal iyaadu billah te lool lool te mu ngi nii ñu jàpp léegi moom ay mbiram nan la mujjë parce que moom dañ koo faat ca montagne ba foofu fañ leen njëkkoona ca ar-Rajia ca côté oasis boobale li Hudayl ci waa Hudayl ak di waa Banu Lihyaan alayhim min allahi ma yastahiqun mu ne fab taa mu jënd banul xaarisi ibn amir ibn nawfal ibn abdi manaf xubayba mu ne doomu alxaaris ibn amir yi nga xam ne moom lañ rey badar te nañ xubayba ko faat gaa yi daal di ko jënd ibn nawfal amir doomi nawfal nawfal boobu bi abdi di doomi abdi manaf ñu jënd xubayba waaw mu ne wa kaana xubayb huwa qatala alxaaris yawma badr ndax xubayb li tax ñoom ñu bëgg ko jënd nag ndax moo rayoon seen baay <laughs> keroog bésu Badar wax nañ la fii këri lii la wax nañ la ab dimyaa fii li wax rahimahullah ne noo boroom waaw lu siyar waxuñ xubay bu bi daa fekkewul Badar waaw beneen xubay bu bi la quoi ibn Isaaf la wax nañ la nag loolu waxoon nañ la sànq nan la ñuy ba bien sûr xubay bu na adi la nga nan lan xubay bu ibn Isaaf bu ñu àndee mooy dañoo àndoon ñoom ñaar ñoo participé loo ci faat ko mais Xubayb ibn Adi min ahli Badr te daa leer te Abu Hurayra moo ko wax radiyallahu anhu moo gën a xam gaa yi ñëw ci gannaawam li xewoon voilà <laughs> kon nag mu ngi noonee waaw amul ne waaw ahlu siyar dañ nekk Xubayb ibn Isaaf la après <laughs> Xubayb ibn Adi moo ko faat wala ñoom ñaar ñoo bokk faat ko wala ilmo inda allah te bu doon beneen Xubayb la du Xubayb ibn Adi waa ba al-Haaris ibn Adi li imaam al-Haafiz ibn Hajar wax ne li nekk ci mu ne képp ku ku ku bëgg a dàq lii mooy leen am soo nga ne kon xadis bi wérul xadis bi ne sa imaamul Buxaari waaw falaw falima lam yaqul man qaala zaalika radda haazal xadis as-saxiix yalzamu man alladii qaala zaalik képp ku ne du Xubayb ibn Adi nii faatul kee mooy li yow moom. loolu nga wax li nga xam ne la la impliqué que ne wax ne xadis bi wérul waaw lool la da ngay xadis bi waaw alors que lii gën a wër foofu wax waaw lu siyar yi de toute façon ñoom seen càllale yi daa des <laughs> léegi dama gën a dàq kiiwe ci ñoom loolu waaw kon nag ta bo mu ne beneen mbir falaw lam yaqtul Xubayb ibn Adi al-Haaris ibn Aamir maa kaana li'tinaa al-Haaris ibn Aamir bi usa bi asri Xubayb maanan wala bi qatla waaw mu ne mais bu doon ne du Xubayb ibn Adi mi moo faat Alxaaris ibn Aamir mais njabootu Alxaaris doonuñu woon sonn sonn gi ñu doon sonn ci jàpp am am am Xubayb jàpp ko ngir bankoo rey ngir seen mais loolu amul maanaa wala rek ah te tamit ànd ak leer fii ne Xubayb moo ibn Adi moo rey Alxaaris kon nag mu ngi noonu wala nga ne gaa yi wala da ngaa bëgg wax bu boobaa mooy non Xubayb bi ibn Isaaq ak Xubayb bi comme que ñoom ñëpp ay ansaar lañ ansaar yi lañ léegi ñoom ñu ne comme que jotuñ ci kee nañu rey kii waaw comme gaa yi ñoom ñu doon def rek jaahiliya <laughs> ah di rey suñu mbokk jotaloon ci moom ñu rey koo xam ne moom mbokkam la jeex na aywa un un un contre un balle centre ex aequo voilà <laughs> yaa <laughs> waaw li mën a nekk mooy de façon li ci saax bi moo wér Xubayb ibn Adi la Xubayb ibn Isaaq bu dee loolu jàpp nañ ko mooy ñoom ñaar ñoo ci participer daal di koy faat léegi kon gaay jënd ko mu ne fa labisa Xubaybun bu ñëwaatee ci Riyaad bi fa labisa Xubaybun indahum asira Xubayb daal di nekk fa ñoom nekk ab prisonnier hatta ajma'u ala qatl ba nit ne moo dañ koy faat nag waaw bon imaam ni sax nag moom dane en fait gars yi dafa am prisonnier boo xam ne waa waa waa waa euh, waa dafa am ay ñoo xam ne waa Quraysh dañ leen a jàppoon léegi nag ñoom ñu def échange de prisonnier ne waa léegi ñun jàppal nañ leen seen noonu yu mag yi nag ah Quraysh Abu Sufyan ciao indil lañ leen deux groupes poissons lañ leen indil ci jullit ñi Xubayb ibn Ali wa Zayd ibn Dasinna waaw léegi du ngeen ñu jox jox ñu suñu ñun ñu ngeen jàpp ñu jox leen ñu weccoo ñoom am ñoo xam ne yaa am ni saak wax na loolu ne ñoom euh, loolu la woon quoi am ne dañoo demoon hmm, ngir loolu quoi waaw moom moo foog wala muy kii euh, kii la riwaaye imaam euh, Ibn Sa'd rahimahullah voilà <laughs> allahu akbar ah. léegi moo tax imaam Ibn Sa'd mu ne gars yi bi ñu leen jàppee bi génn léegi bi ñuy léegi kon ñu moom mu nekk prisonnier fële ci Riyad bi xubay bu ca ñoom asiran ñu denc ko fa def ko prisonnier ba ni ñuy dajaloo nag ne nag jël décision nag kii dañ koy faat waaye dañ ñoon dañuy xaar ba asurul xurum romb ko waa waaw moo la imam Ibn Hazm ne fa halbas imam Ibn Sa'd az-Zuhri di sëriñ imam taalib imam al-Waaqidi bi rahimahullah borom at-Tabaqaat mu ne fa habasuhuma hatta kharajat al-ashhur al-hurum thumma akhrajuhuma ila at-Tan'im fa qataluhuma voilà voilà mu ne dañ leen a téye comme que dañ leen jàppee asurul xurum la mooy jamono yi nga xam ne weer yooyu ñi nga xam ne dañ leen a wormaal te arab yi xamoon leen ñu jële ko ci diinay Seydina Ismaïl alayhi salaatu wassalaam salaam ne du jamono yi ñuy xeex dañuy wormaal loo deret yi duñ ko fi tuur duñ def razia yi gaa yi tamit ak ray yi ñu ne kon dañuy leen di téye ba loolu weesu bi weer yooyu weesoo nag ci lañ leen génne yóbbu leen at-Tan'im muy fi gën a jege génn leen al yóbbu leen adna al-Hill fi gën a jege ci boo génnee Makka ci xaramul makki Tan'im daal di leen fay faat waaw waaw akbar waaw Burayda ci euh, riwaay Burayda ibn Sufyan boobu dane gaay bi ñu jàppee euh, prisonniers yi Xuwaylid ba dañ ko leen doon maltraité au début fi isarihi fa qala ma tasna'u al-qawmu al-kiram hadha bi asirihim gaa yi ñaawoon waay di ko maltraité mu ne leen ah yéen waa Quraysh nit ñu tedd ñi lu ñu def ñii seeni prisonnier mooy loo yor sa noon noon noon boo ko jàppee prisonnier doo ko gàcceel di ko def ay maltraitance yu mel nii quoi léegi nag gaa yi lool xaw leen kii waat quoi waaw gaa yi nag gaa yi fa ahsanu ilayhi ba'da zalik ginnaaw boobu nag ñu ne ñuy rafetal ci moom après nag waja'alu inda inda imra'atin tahrusuhu ñu def ko kër benn jigéen boo xam ne yeew ko ba mu ne ngodd jigéen boobu lañ leew dee ko surveiller ndax góor ñi léeg-léeg ñu war a dem ca Kaaba ga war a dem dexu seeni soxla yow jigéen gi yow nekkal fii yow di ñu ko garder <laughs> waaw <laughs> waaw <laughs> waaw waaw waaw hatta ida ajma wala qatli istaara Muusa léegi nag bi ñu euh, euh, kiiwee léegi nañ nañ taxaw ñu tuuti bala ñoo jàll mooy lii dañ ciy jànge quand même li alquran waxoon loolu laa yarqubuna fi mu'minin illa wala zimma mooy gis nga yéeféri du ñu xaare ci jullit dara di xaar benn pacte pacte boo gis ñu naan dañ koy jéem a daa fekk rek seen internet bu ciy nekk ñu koy dox xoolal waa Banu Lihyan du ñoo jox ji ay ay seen pacte quoi ne leen am ngeen misaaq ahdullah wa misaaq ko duñ leen faat duñ leen def dara duñ leen def dara gaa yi jox leen ñu dem daal di leen jaay ci ñoo xam ne xam nañ ne même ñoom bu dee dañ ne ñoom rayuñ leen mais ñu ñu leen jox ñoom xamoon nañ ne ñooñ dañ leen di ray <laughs> ñoom xamoon nañ ne waa Quraysh buñ jàppee ñii dañ leen di ray loolu moom réeri wuñu ko ñoo la ko gën a xam waaw loolu nag mooy <laughs> eh, jàpp kenn daal di koy yeew jëlu gaynde sànne ko ci kaw ba pare naan noo rayu ma ko gaynde gee ko rey waaw loolu lépp xawlu dara waxu ay woraate maan lañ waaw moo tax eh, daa nekk wor dafa nekk li nga xam ne mooy lu yées te loolu la ñu li xamoon ne ñun lu ñu wàcc de toute façon euh, Marsad ibn yi Marsad Asim ibn Thabit Khalid ibn Bukay ne ñun du ñu wàcc ki kii waay yéeféran ah. parce que xam nañ ne gars yi duñu dañuy trahir waaw boo gisee réewu réefér yi trahir yombu leen pacte yu ñuy jël ak ay yeneen réew buñ demee ba ci biir moyen de ñu dagg ko parce que la seen intérêt na ndax bañ koy def seen intérêt ci ne woon julli nag du loolu waaw waaw l'islam moom digaluñu ay wor waaw wor déedéet hatta suuratu tawba da doon wax ne borom bi tabaaraka wa da danoon yeneen saa salaam gaa yi nga xamante ne am nga ak ñoom pacte na ngeen leen matal seen pacte ba ca fa ngeen waxoon voilà amul ah non c'est des yéeféer waaye Quraysh ak lu yées li ñu def après waaw borom bi dane noonu na ngeen matal seen lool seen pacte ak ñoom waaw mu ngi noonee ca njaal beenu suuratu euh, tawba illa alladhina ahadtum min al-mushrikin thumma lam yanqudukum shay'an waaw ña ngeen am ak ñoom pacte ta rompre wuñ ba dagguñu ko walam yudahiru aleykum te jàppale wuñ keneen ci seen kaw ndax loolu bokk na ci dagg pacte bi ndax pacte bi dane woon loolu kenn du jàppale keneen ay keneen ci seen ki kaw keneen fa atimmu ilayhim ahdahum ila muddatihim na ngeen matal kóllëre gi nga am ak ñoom ba fa ngeen waxoon dix ans ya inna allaha yuhibbul muttaqin borom bi daa bëgg ñi ñu koy teet diggante moom moom wiqaaya diggante ak safara wiqaaya kon nag mu ngi noone loolu mooy jullit waaw amul ñun des opportunistes ah affaire yi waaye on va dire oui mais buñ demee ba kii on va rompre ni mu gën a ñànge déedéet déedéet waaw ah. moo la xoola keroog sulhul Hudaybiya Abdallah ibn Abi Sarh <laughs> ibn Abi Sarh nekkoon frère Seydina Ousmane ci wàllu yaay te booy gouverneur boobu nekkoon Égypte bi Seydina Ousmane ne xalifa ci la ko gaa yu bari doon jame moom Seydina Ousmane radiyallahu taala anhu wa ardaa xam nga yoneen saa bi mu ubbi Makka bokkoon na ci ñim ne woon képp ku leen gis nang leen faat moom ci la woon waaw yoneen dafa joxoon ay ñii moom képp ku gis nang leen faat ci la woon Ibn Abi Sarh mais yoneen saa saam toog noonu dafa jekkiwul rek lu dul Seydina Usmaan ak seeg moom yoneen saa saam xool gis muy waajib ne woon nañ ko xaat yéen euh, Seydina Usmaan sukk ci kanamam ne ko bàyyihu ya Rasuulallah la ko yoneen saa salaam damaa bëggoon nga jaayanteeg moom parce que tuub si na ndax yéeféer la woon yoneen saa salaam noppi ndax dafa amoon kersa bu baax ci Seyna Ousmane mu noppi waxul dara xamul fi wax <laughs> Seyna Ousmane insisté yoneen saa salaam ci teggi ni bàyyihu ya Rasulullah yoneen saa salaam dama lay ñaan nga jaayante ñoom yoneen saa salaam noppi saxaaba yaa ngi ko wër toog rek mu ne bàyyihu ya Rasulullah ñett yoneen saa salaam tàllal loxoom mu jaayanteeg moom après daal di mu jóg ak moom mu dem yoneen saa salaam bi mu ne mu ne leen lan moo teewoon kii waxuma leen woon bokk na ci ñi nga xam ne mooy ñu faat leen bu fii ñu yéen saa saa mënoo woon a def signe ci bët ba ba bañ la nee ba ba la nee bàyyi nga kii ñu dug ray ko yeneen saa saa ne laa yanbaghi li nabiyyin an takuna la xaa'inatu ayn allah yellul ci yonent muy nekk ci moom wor même bu dee ci wàllu bët def signe kenn ngir mu rey nit loolu sax yellul ci yonent kon ñooñu du ñuy waraatekat moo tax le genre. orientaliste al kazzabun al haqidun ak ñi nga xam ne nee nañ ay jullit lañ te jullit lañu mais dañoo nooy bopp am nañ lu ñu xam du ñu réer ñoo xam ne bu ñuy wax ñemewuñoo wax li orientaliste si wax mais jéng nañ lool ci seeni wax ko waaye yeneen sa salaam accord yu doon signé gaay yu bari bon xam nga orientaliste si dañoo ñàkk teggin te xamuñu xaaju ndax mënoo ko xam ñu nekk ñu xam réalité yonent bi alayhi salaatu salaam pour ñoom nit la comme tout le monde wal iyaazu billah que di ko jiiñ ak opportuniste mooy day nekk koo xam ne daal affaire yi bu ko arrangé kese lay kii bu demee ba kii moom mooy rompre affaire yi alors que hada qawlu kadibin wa zuurun wa buhtaan waxu nar dëgg ngoog li tax nag ñu wax ko xam nga lu garaaw la mooy léegi dafa am ñu koy wax di yàq xelu nit ñi. te wallahi humul kaadibuun yonent saa salaam mi ne laa yanbaghi li nabi an takuna lahu xaa'inatu ayn ci nit ku ñu waroon a faat gaa yi ne ko boo mënuñu woon a def siiñ ci bët mu ne yellul ci yonent muy am benn wor lu mu ndaw ndaw lu mel ni ci bët sax waa <laughs> xaw la te lool siiñ kese mu ne même loolu yellul ci yonent allahu akbar